wa an ibni Mas'uud radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kunnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fantalaqa lihaajatihi fara'aynaa humratan ma'ahaa farxan fa axadnaa farxayhaa فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه qulna nahnu qaala innahu laa yanbaghii an yu'adhdhiba binnaari illaa rabbu nnaar rawaahu abu daawuud rahimahullahu ta'aalaa bi isnaadin sahiih qawluhu qaryata naml ma'naahu mawdi'u nnamli ma'a nnaml kon walillahi alhamdu walminna alimamu alhafidu mu ñëwaat ak ñun fi nga xam ne moom lañu euh, yemoon ci euh, Riyad bi chapitre deux cent quatre-vingt-trois muy baabu tahrimi taadibi binnaari fi kulli xayawaan hatta alqamla wa nahwiha muy chapitre bi nga xam ne ñu ngi ko commencé ci suñu jotaay bii ñu génn mu doon xadis mille six cent neuf lañ mujj woon gis chapitre bi doon wax xaraamal gu ñu xaraamal di mbugal ci safara lépp loo xam ne animal la xattaawam yi nga xam ne ay ñoom tikk ñoom puu yi téeñ euh, yi punaise de lit yi mooy matt yeeg xeet yooyu gisoon nañ xadis mille six cent neuf mu ne woon na an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal ba'asanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ba'sin fa qaal in wajadtum fulaanan wa fulaanan li rajulayni min qurayshin sammaahumaa fa ahriquuhumaa binnaar walillahi alhamdu wal minna kon loolu gisoon nañ ko tey ñu war a gis xadiis bi nga xam ne mooy bi ci tegu te mooy bi mujj ci chapitre bi ci bunt bi ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-ulaa ma'waahum wa maskanahum muy xadiis mille six cent dix mu ne wa an ibni Mas'uudin mu ne xadiis bii mu ngi koy jële ci Seydina Mawlaana Abdallah ibn Mas'uudin ibn Gaafil ibn Habiib rahimahu llahu taala wa radiya anhu mu ne wa annahu qaala nee na moom ala Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu mu ne kunnaa dañu nekkoon ma'a rasulillah dañu ne woon àndoon ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii safar ci kon mooy newuñu woon biir Medina ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam dañoo fantalaqa li xaaja ban tukki loolu nag waxu ko nee na bañ nee ci tukki ba yonent bi alayhi salaam daal di wëy daal di dem li xaaja ngir aajoom ngir faji aajoom daal di sori entre temps ñun na nga xam ne saxaabaam ya àndoon ak moom newoon ak moom fara ay naa moom ba mu demee bàyyi ñu foofee ñun nag ñu gis xumaratan maaha farxaan ñu gis xumarra xumarra Euh, picc la bu tuuti ta'irun saghir comme musfuur comme picc yi yu ndaw yi picc mu ndaw la nee na moom lañ gis maaha farxaan mu ngi ànd ak ay cuucam waaw bi nga xamante ne noonu la deme mooy adaa yo ay ay cuuc <laughs> waaw léegi muy ay doomam léegi fa axadnaa farxayha ñaari cuuj la yor ñaari cuuj ñu jël deux ya waaw farxaani ñu jël ñaar ya nag daal yóbbu daal di dem suñu yoon waaw <laughs> waaw <laughs> léegi nag bi mu demee noonu ñu jël ko ñu jël farxayha ñaari cuutam ya ñu jël ko fa jaatil xummar la picc mi daal di agsi tiim ñu fa ja'ala tufarriju waaw tiim leen di yëkkati di di tallal yi mooy wane ne mer na quoi ak tamit doomam yi ñu yor ñoo ko teg ci ci njàqare gu rëy gi tuutam yi ci noonu rek fa jaa annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di agsi gis seen bi gis na picc mi mu ngi leen tiim xam nga picc boo jëlee mbiram moom surtout yaay doomam la quoi voilà yoneen saa saam gis seet bi mu tiim saxaaba yi di def loolu di di di yëkkati di tàllal laaf yi waaw fa jaa annabi yoneen saa saam ñëw alayhi salaam fa qaala mu ne man fajja'a haadihi bi waladiha wa ana kan moo tiitloo teg njàqare gu toll ni kii jaare ko ci doomam yi ngeen xam ne moom ngeen jël waaw ndax après gis na ne kii doom yi la ruddu waladaha ilayha ne leen delloo leen doomam yi ngeen jël laa wax ci moom delloo leen ko léegi ñu def mu ne biñ nekkee noonu léegi yooyu saaslam ci loolu ci ab saasam la bi mu demee waraa mu gis qaryata namlin al imaam al xaafiz an-Nawawi mu ne qawluhu qaryata naml qarya mooy dëkk namlin mooy yu fourmi yi mooy yi nga xam ne mooy yu xorondom yi mu gis boo xam ne bërëbu xorondom la mu ne maanaam mawdi'u namli ma'a naml mooy fa nga xam ne fala xorondom yi di dajaloo seen kër yi fa ñuy dëkk ci tund yooyu ngay gis léeg-léeg ñu defar ko dëkk foofu wax fi nga xam ne mooy daal foo xam ne mooy dëkkuwaayu xorondom muy fourmi yi léegi yonent bi saa saam seetlu ne benn moom la tubaab naan une fourmilière mu gis ne qad harraqnaha ñun taal nañ ko dafa ñëw gis ne lii moom bi muy dem new foofu taal nañ fourmilière bi fii nga xam ne moom la euh, xorondom yi dëkkoon fa qaala yeneen saa saam man harraqa haadi kan moo taal yi qulnaa nahnu ñoo ko ah yeneen saa saam ñun la de qaala mu ne leen innahu dëgg-dëgg laa yanbaghi yellun an yu'azziba bin-naar muy mbugale di ko jaare ci safara illaa rabbu naar ku dul boroom safara muy boroom bi tabaaraka wa ta'aala la mu ne rawaahu xadiis bi solo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullah alayhi bi isnaadin ci càllale saxiixin boo xam ne du wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet sëriñam al ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal hmm, euh, rahmatullahi alayhi daal di woon nay solo xadiis bi ci lu jiitu euh, mais am na tamit ci ñi nga xam ne doo doonuñ leen woon gis yoo xam ne solo nañu hadis bu mel nii nga xamante ne incha allah ci taxrij bi dinañ ko tudd léegi eh, eh, ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko ku mel ni eh, musnadul albazar Abu Bakr albazar rahimahullah boo demee foofee dinga nga fekk ne moom itam daal na koy solo al imam Abu Dawud rahimahullah hadis bi ci ñaari buntu la ko indi moom al imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani indi na ko fi mu nga xam ne fi la ko njëkk indee moo doon kitaabul jihaad baabun fi karaahiyati harqil aduwwi bin-naar te loolu mooy e, kii biñ gisoon hadis biñ gisoon hadis e, hadis hadis hadis hadisu xam nga ñu ngi laan xadis bi mu génnoon bi Seydina Abu Hurayra bi eh, kii daal di woon na koy solo ah eh, mooy imaam Abu Daawuda imaam ah, mooy Buxaari moo ko solo imaam Abu Daawuda solo woon na ko waaw ah, imaam Abu Daawud ci téere boobu kitaabul jihaad baabu fi karaahiyati harqil aduwwi binnaar xadis bi njëkkoon andi moo doon xadis boobu. en fait Muhammad hadis Muhammad ibn Hamza al-Aslami waxoon nañ la ko muy Hamza ibn Amr al aslami moom da koo soloo tamit xadiisu mel noonu léegi ca suuf imaam al al xaafizul sijistaaniyu al imaam abu daawuda rahimahullah mu ne woon haddasanaa yaziid ibn xaalid wa qutayba rahmatullah alayhima an anna al-Layth ibn Sa'd haddathahum an Bukayr an Sulaymaan ibn Yasaar an Abii Hurayrata qaala ba'athanaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam fii ba'thin fa qaala in wajadtum fulaanan wa fulaanan fa dhakara ma'naahu kon waaw mooy hadis suñ jógoon bii weesu xam nga imaamul xaafisul Nawawi dana woon rawaahul Buxaari parce que hadis soo xam ne rahimahullah soit muttafaqun alayhi la wala kenn ci ñoom ñaar solo ko en général boroom xam-xam yi bu ñu tuddee kenn ci euh, bu ñu nee muttafaqun alayhi day doy duñ tudd ñeneen en général wala bu tuddee ne rawaahul Buxaari duñ ci teg keneen budul imaam Muslim moo ko soloo ne moom ñu def muttafaqun alayhi wala imaam Muslim soloo ko. wulif imaamul Buxaari yi ñu bañ tudd ñeneen ñi mais waxoon nañ la bu ma juumul waxoon nañ la ne imaam Abu Daawuda rahimahullah solo woon na ko xadiisu imaam Abu Hurayra boobu nag bu Seyna Hamza al aslami bi moom la indi après ci suufa moo di càllaleen ci Seyna Abu Hurayra ne bu mel nii te mooy xadiis bi ñu gisoon bi weesu foofu nag xadiis bi ci tegu bi ñu ci tegu mooy xadiis foofu la ko njëkk indi ci eh, sunan bi mu ne haddathana Abu Salih muy baabu kitaabul jihaad baabu fi karaahiyati harqil aduwwi binnaar mu ne haddasanaa Abu Saalih ah, mu ne nettana Abu Saalih Mahbuub ibn Muusaa di Abu Saalih Mahbuub ibn Muusaa al-Antaaki al-Farraa rahimahullahu ta'aala gane àddina cent cinquante et un génn àddina deux cent trente et un rahmatullahi alayhi qaala moom nii nag mu ne axbaranaa Abu Ishaaq al-Fazaari mu jëlee ci Abu Ishaaq al-Fazaari al-Kufi ash-Shami al-Misri siyu di Ibrahim la tuddoon nag ibn Muhammad ibn al-Harith ibn Asma ibn Kharija euh, ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr di mbokk surtout euh, Uyayna yi la mooy frère Uyayna mooy maamam voilà rahmatullahi alayhi euh, génn àddina li nga xamante ne mooy la 185 moom mi imam la woon thiqatun hafiz kanta Abu Salih moom saduq la borom taqribu tahdib al imam al bukhari al hafiz eh, ibn hajar rahmatullah alayhi daal di wax kon abu ishaq al fazari an abi ishaq ash-shaybani mu jële ci abu ishaq ash-shaybani di sulayman ibn abi sulayman fayruz abu ishaq ash-shaybani mawla al kufi rahimahullah nekkoon siqa génn àddina la 138 am na wuute Euh, ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wute woo xam ne moom lu yéete la parce que ñenn ñoo ne cent trente-huit ñenn ne cent vingt-neuf am ñu ne cent trente am ñu ne cent quarante ñu ne cent quarante am ñu ne cent quarante-deux wallahu ta'ala a'lam an ibn Sa'd ah, mu jële ko ci ku naan ibn Sa'd al-Hasan ibn Sa'd ibn Ma'bad al-Qurashi al-Hashimi al-Kufi rahmatullah alayhi Hashimi nag mawlaahum la kañ la gën a àdduna kañ la génn àdduna dajuma ko mais borom Taqrib at-Tahdhib nee na siqa rahmatullah alayhi ku wóor la woon léegi mu ne qaala ghayru abu salih mu ne ku dul abu salih nee na an al hasan ibn sa'd keneen parce que dafa bi après beneen beneen buntu mu ne keneen nee na moom al hasan ibn sa'd la wax waxul an ibn sa'd an abdurrahman ibn abdillah mu jëla ko tum naan abdurrahman ibn abdillah muy ibn mas'ud al-hudali di doomu sayyidina mawlana ibn mas'ud yàgg nañ ko fi gis gis nañ ko fi mais pas tellement voilà génn àddina l'an soixante-dix-neuf am ne l'an quatre neuf nekk euh, doom ci Sayyid Ibn Mas'ud waaye moom lim jële ci baayam jële na ci moom ne lu tuuti la voilà ndax moom dafa newoon gone lool waaye jële na ci baayam <clears throat> comme ni nga al imaam al-Hafiz Ibn Hajar wa an abiihi mu jëlu ko ci baayam di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib Abu Abdirrahman génnaat dafa la ci Madinatul Munawwara ala saaki ala saakini afdalu salaatu wassalaam la 32 rahma radiyallahu anhu annahu qaala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar fan talaqa li haajatihi fii li haajatihi mu dem ngir aajoom ah, fa axada fa ra'aynaa humratan ma'ahaa farxaan fa axadnaa farxayhaa fa jaa'at al-humratu fa ja'alat tufarrishu ah, tafarrashu tafarrashu ah léegi euh, fa jaa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man fajja'a haadhihi bi waladiha ruddu waladaha ilayha wara'a qaryata namlin qad harraqnaha fa qaala man harraqa haadhihi qulna nahnu qaala innahu la yanbaghi an yu'adhdhiba bin-naar illa rabbu naar voilà kon mu ngi noonu hmm? mu ngi noonu euh, Allah waaw ñaari cuurkam yooyu muy farxaan yooyee maaha farxaani farx mooy benn farxaani eh, mooy ñaar ñu daal di koy jël farxayi ni mooy parce que dañ koo jël mudaafun kii la fi'lum eh, nuñ tudd maf'ulun bihi ak cu ñaari cuucam la yoroon ah. kon mu ngi noonee kon lii ñoom la ko ëndee fii moom al imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani rahmatullahi alayhi feneen fu ko nduma awwalu kitaabul adab baabun fi qatl zar voilà foofu indi na fa hadith bi moom al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani foofu nag ñu euh, ko indee da ne euh, euh, même tallale bi la haddasanaa Abu Saalih Mahbuub ibn Muusaa qaala axbaranaa Abu Ishaaq al-Fazaari an Abi Ishaaq ash-Shaybaani an Ibn Sa'd qaala Abu Daawud huwa al-Hasan ibn Sa'd voilà an Abdirrahman ibn Abdirrahman an Abdirrahman ibn Abdillah an abiihi Abdullah ibn Mas'ud annahu qaala kunnaa ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fantalaqa li haajatihi fara'aynaa humarratan ma'ahaa farkhaan fa'akhadhnaa farkhayhaa tufarrishu la tufarrishu yooyu wax tufarrishu am na tamit yenn riwaaya yu naan tu tu'arrisu tu'arrishu tu'arrishu loolu it par exemple euh, Riyadou Salihine bi nga xam ne bu këyit bi ma yor loolu lañ ci def tu'arrishu waaw mooy mu ñëw mooy di tàllal laaf yi c'est la même chose mooy di tàllal laaf yi euh, moom picc moomee keroog bi nga xam ne ci lañ ko tiital ci jël gi nga xam ne moom la ñu jël euh, ay cuucam voilà voilà mu ngi noonee am na tu'arrishu ah, am tufarrishu waaw ci nusxatul Xattaabi yom dane tufarrishu aw tu'arrishu indi ñaari waaw ah, am na nag ñu ne tafar ta eh, ci al-Lum'at dane bi fathi ta'i wa dammi ra mooy tufa tafarrush eh, tu bi fathi at-ta'i mooy na def ta wa dammir ra ta farhu min farrasha farrasha waaw wa dammir ra yi mooy na ngay def ta farrashu waaye tu'arrishu am na tafarrashu am na tafarrashu léegi kon e, waaye ñëw na <coughs> bi fathiha mooy ta wa tashdidir ra tafarrashu hmm? bale tafrushu bokk tafrushu mooy lu mu at li mu wax bi fathi ta'i wa dammira mooy tafrushu mooy tàllal loolu tamit njàngeen la fa ja'ala tafrushu loolu tamit jaar yoon la moo comme li boroom awnul maw ma'bud wax euh, al-azim al-abadi rahimahullah mu ne waaye it ñëw na ci niñ koy takkee mooy ida farrasha janaha bu dee ne dafa tàllal ñaari laafam wa bi fathiha wa tashdidi nga ne tafarrashu waaw kon nag loolu la mooy tarafrafat bi janaahayha wa taqarrabat min al ard tàllal laaf daal di jege suuf si te nga xam ne mooy saxaaba ya nga xam ne ñoo jël picc ay doomam ñaari doomam yi kon mu ngi noone eh, wallahu taala alam dañuy wax at tafrish am mooy tartafi'u fawqaha wa tudillu alayha tiim kaw tiim waaj ak jël ay mbiram di tallal laaf waaw di wane ne d'accordul ci li nga def ngir nga delloo ko li nga xam ne moom nga jële ci moom kon lii euh, mooy li nga xam ne mooy hadis bi lii la euh, keneen koo xam ne comme liñ la doon wax tànk euh, da koo solo al imaamu al Bazzaar rahmatullah alayhi Abu Bakr xoolal moom li nga xamante ne noo la ko indee moom al imaamu al Bazzaar rahmatullah alayhi mu ne mu ngi ko indi Musnad al-Bazzar al-Hasan ibn Sa'd an Abdurrahman ah, ibn Abdillah mu ne bon haddathana Muhammad ibn Ma'mar wa Muhammad ibn Yahya al-Quta'i mu ne ñoom ñaar qaala haddathana Abu Dawud ah, voilà eh, mu ne haddathana Muhammad ibn Ma'mar mu ne nettali suñu sëriñ Muhammad ibn Ma'mar ibn Rib'i al-Hafiz Abu Abdillah rahimahullahu ta'ala moom euh, euh, imaam Ibn Hibbaan nag nee na ginnaaw la deux cent cinquante fii la génn àddina imaam Adh-Dhahabi moom dana deux cent cinquante six loolu la précisé imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na saduq la rahimahullah al-Basri al-Bahraani rahimahullahu ta'ala moom li nga xamante ne mooy euh, Muhammad ibn Ma'mar léegi moom Muhammad ibn Ma'mar moom mu ne ci ñaari eh, sëriñam nag la ko jële eh, muy Muhammad ibn Ma'mar la wax ak kan eh, mu ko jële ci Muhammad ibn Ma'mar waaye ak beneen sëriñam bi nga xamante ne mooy Muhammad ibn Yahya muy Muhammad ibn Yahya al-Quta'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mooy ci ñaari sëriñam yi Euh, ci ñoom la ko jële euh, hadith bi muy ibn yahya ibn abi hazm mihran abu abdillah al-Quta'i al-Muqri al-Basri rahimahullah moom muy génnaat ne deux cent cinquante trois euh, kii moom siqala ku mel ni al imam az-Zahabi dane siqa imam al-Hafiz ibn Hajar ne saduq la mooy ku dëggu rahmatullahi alayhi ñoom ñaar qaala ñu ne haddathana Abu Dawud nettan Abu Dawud nga ne kan Abu Dawud mi nga xam ne moom moo jëm ñu ne la noono kii Sulaymaan ibn Dawud ibn al-Jaarud ah, mooy at-Tayaalisi al-Basri al-Faarisi al-asl al-Qurashi mawlaahum ah, génn àddina gane àddina 133 génn àddina 203 ñu ne al-Basri rahimahullah mooy at-Tayaalisi borom musnad bi al imaam Abu Dawud at-Tayaalisi wute nag Abu Dawud as-Sijistaani bi bokkuñu rahmatullahi alayhi an al-Mas'uudi moo ko jëlee ci al-Mas'uudi di Abdurrahmaan ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'uud moo la ñu naan ko al-Mas'uudi al-Kuufi al-Hudhali Abdurrahmaan ibn Abdillah ibn Utba ibn Abdillah ibn Mas'uud voilà ngi gis nga xamante ne mooy maam di Abdullah ibn Mas'uud radiyallahu ta'ala anil jamii' génn àddina moom l'an cent soixante am ñu ne l'an cent soixante cinq euh, bi nga xam ne mooy Baghdada euh, mu nekk koo xam ne saduq la rahmatullahi alayhi imam al-Hafiz alayhi nee na jaxasoo nag laata muy génn àddina ah waaw voilà wallahu ta'ala a'lam moom al-Mazundi rahimahullahu taala an al-Hasan ibn Sa'd moom gis nañ ko sànq moom la imam al Abu Dawud la wax ni al-Hasan ibn Sa'd ibn Ma'bad ah, gis nañ ko sànq wallahu taala a'lam léegi moom an Abdurrahman ibn Abdillah mooy bu doomu Abdullah ibn Mas'ud an abihi mu jëlo ko ci baayam di Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana fi safar fa dakhala ghaydatan ghayda mooy ajma mooy foo xam ne benn tund la benn fu bari garab voilà mu dugg fa léegi fa daxa kaana fii safar fa daxala gaydatan ba mu fa duggee mooy ngir faj doomu aajoom dem sori fa axada rajulun baydata xumarra am benn waay ci ñoom saxaaba yi daal di jël nenu euh, li nga xam ne mooy xumarra mooy picc boobee fa jaatil xumarratu fa ja'alat tarifu ala rasulillah sallallahu saa saa aksi fekk waa ji nag euh, picc mi agsi nag di yëkkati laaf yi di jege di jege leen ci bopp ak mooy kaw aw ak ashaabi ak sahabaami radiyallahu anhu fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayyukum fajja'a hadhihi ne kan moo tiital kii ci nenam yi jël nenam yi fa rajul benn waaye ne ya rasulallah ana axadtu baydaha man mii damaa jël nenam yi mu ne qaala udud laha delloo ko ndax yërëm boo ko war a yërëm delloo <laughs> waaw ah, allahu akbar kon loolu mu nekk loo xam ne nag lu am solo la quoi waaw hmm? ah. kon al al al Bazzaar rahmatullah alayhi ah, Abu Bakr rahimahullah moom nii la ko indi bon al imaam at-Tabarani tamit indi na ko ah ci mu naan haddathana al-Abbaas wa Ali ibn Sa'id الرازياني قال حدثنا عبد المؤمن قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدهلاني عن الحسن بن سعد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال رضي الله عن الجميع رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمرة تطير على رؤوس أصحابه فقال من فجع هذه فقال رجل من الأنصار أخذت بيضات لها أو فرهوخا فأمر بردها voilà am na ñoo yeneen saa sax ba mu gis picc mi di ñëw di tàllal laafa bi jege saxaabaa bi seen bopp yeeg yooyu mu ne leen lan kan moo tiitloo ki ci ah am benn waaye ci lansaar yi wax na kon ne waajoo ci lansaar yi la bokk radiyallahu anhu ne man maa jël ay nena wala maa jël ay cuucam mu digal le ne nañ ko ko delloo ay delloo leen ko voilà wallahu ta'ala a'lam indi na ko ci al kabir na ko ci al moom al ki nga xam ne mooy at-Tabaraniyu euh, rahmatullahi ala al-jami' kon ci gàttal mooy taxriiju xadiis baa ngi noonu léegi xadiis bi xujula suñu bunt bi leer na mooy yonent xaraamal gu ñu xaraamal di mbugal ci safara mooy ban côté lay waxe fii bugal ci safara fii kulli xayawaan mooy nam la xariyatu nam la a ah nam leen mu gis benn fourmilière foo xam ne fa la xorondom yi melentaan yi di dëkk ñun ñu taaloon ko yoneen saa sallam ne kan moo taal yi qul naa nahnu qaala innahu dëgg-dëgg laa yanbaghi yellul an yu'azziba muy mbugale bi naar ci safara illaa rabbun naar muy borom bi nga xam ne mooy boroom safara moom kese moo am habilitation moo am li nga xam ne moo am sañ-sañ di mbugale safara waaye kurul moom bugale safara loolu jaaduwul keneen di ko def te loolu taxoon nañ ci ci masala ci hadis bee ñu génn te ne loolu moom lii dëgg mooy lii Imaam Nawawi wax dafa xaram dafa xaram eh, nit di lakk eh, nit wala ay loo xam ne dafa am dund nga koy lakk di ko bugale li nga xam ne mooy lakk loolu dafa xaram loolu mooy li nga xam ne mooy lii dëgg te mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam te xadis yi da ko wane yeneen saa saam tere bële dafa digle ne buñ demee nañu nañu taal diw diw <clears throat> ginnaaw bañ ñëwee di ko tàggu mu ne leen inni kuntu amartukum an tuhriqu fulanan wa fulana wa la yu'azzibu biha illa allah fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu man de maa leen digaloon ngeen taal diw ak diw bu ngeen leen gisee yellul yellul ndax safara kenn du mbugale wa inna an-naara la yu'azzibu biha illa Allah kenn du mbugale safara ku dul yàlla waaw bu ngeen leen dajee nag ñoom ñaar kon bu leen leen taal waaye ngeen faat leen kon loolu moom leer na ne lii moom daa nekk loo xam ne lu xaraam la <clears throat> ci nit di taal ki nga xamante ni mooy ay ay ay ay ay moo xam ay comme yi waaw ay menentaan parce que dañ laa sonal kenn waxul l'islam ad-dararu yuzal waaw mais euh, izalatu ad-darar ala qadri al mooy lor bu amee dañ koy toxal kenn waxul ne nit ki par exemple bu toogee koo xam ne wala këram mu am ay melentaan yoo xam dafa ñëw daal di euh, daal di affecté foofu daal di fay bari di leen mag ak yooyeeg façon yooyu kenn du leen rey si dañ leen di rey mais taal lañ la wax waaw bu leen leen taal taal la lañ la wax mais di nga leen di leen fexe parce doomu aadama moo gën a tedd ci yëpp waaye tamit bu lay boroom bi mayee nga mën a yenn yi euh, euh, nga man leen a faat parce dañ lay lool moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne woon xamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram malgré ne xam nga Makka comme li Abu Shurayh doon wax euh, te tamit hadis Mawlana Ibn Abbas keroog Makka radiyallahu anil jami' bi nga xamante ne Yonent sallallahu alayhi ak tamit wax na ko tamit hajjatul wadaa ngir leeral que ne Makka euh, euh, xaram la kenn du fi la tunaffaru sayduha kenn du daal di dàq picc yi fi nekk yi ñuy ak yi ñuy rëbbu fi yëpp ngir ñu génn ci xaram bi ñu faat leen loolu kenn du du fi rëbb waaw te kenn du dagg garabam mag yooyu ba Seynal Abbaas ne ah yoneen saa salaam illa izxir ba mu des garab googu di izxir amoon xet gu neex te ñu ko doon utiliser tamit ci seen kër yi ak tamit bu ñuy denc seen néew yoneen saa salaam ne illa izxir kon ba mu des lool. mooy dafa am yoo xam ne dañuy tere ku ko def màkk malgré lool ñu lay tere nga rëbb ak tamit rey bet yi mais bu dee ne yuy yuy gaañaate la yu nuisible la loolu yoneen saa salaam ne xamsun juróoma ngi yuqtal na des na leen faat. fil xilli wal xaram waaw yooyu euh, par exemple lu tax mu may ko këni dañ leen di faat euh, moo xam fii la ci al mooy en dehors euh, Makka mooy fi nga xam ne day dagan lañu tere Makka comme yooyu rëbb yooyu foofu dafay dagan wal xaram waaye ci biir xaramul makki waaw këni yooyu moom foofu kenn terew ko même xatta Makka man ngañ ko fa faat yonent bi alay saa saam ne li nga xam ne mooy kaña ak jinax ñooñu beneen bi al aqrabu mooy li nga xam ne mooy scorpion mooy li nga xam ne mooy jiit wala xidaatu euh, mooy le milan euh, wal ghurabu ak baaxoñ ak kalbul aqur ak xaj bi nga xam ne day karaate xaj bi nga xamante ne nii moom day karaate bon loolu Maliki yi ne loolu bu tuddee loolu nag ça ne veut pas dire que ala ah lil xasr la mooy lépp loo xamante ni day gaañaate loolu bu boobaa day possible waaw moo tax ñoom jaan yooyu loolu mën nga leen a faat Makka waaw waaw ak yi nga xamante ni ay corbeau yooyu di ki këf ci ci alxidaatu di cuuci di ak njombor yi di leen ci yooyu charognard yooyu loolu par exemple dañ koo maye mooy tamit ndax la ndax lor bu ñuy lore naka noonu fii itam loolu la mooy ne yii li yonent bi alei saa salaam tere nekkul ne dane yooyu buñ lay lor mooy bu leen leen laal waaye mooy tamit bu dee defuñ la dara tamit bu leen leen faat ah. voilà loolu tamit bu leen leen faat ñëw rek di faat noonu déedéet loolu it bu ko def voilà ñëw jàpp leen di faaj noonu wal iyaazu billah déedéet a'aadana allahu min al ghurur ak ak ak ak ak tëppër la ko quoi waaw fekk ay melentaan rek rey noonu dem sa yoon ñu lan lañ la def non moo tax ci ci la indi woon kii li nga xam ne mooy eh, <laughs> yeneent ba nga xamante ne nii hmm, euh, parce que euh, en plus nam la nam la xam nga yenent bay saa saa bala ñuy ñëw ci loolu mooy dafa bokk ci nga xam dafa tere ñu faat leen voilà parce que imam Abu Dawud babun fi qatli dar avant hadis bi dafa indi hadisu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka noon sëriñam imamu Ahmad soloo na ko ak al imam Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhi ci hadis boo xam ne imamul hafiz an-Nawawi nee na ci shartu sahih shartu sahihul Bukhari Muslim la rahmatullahi ala al-jami' foofu dane yonente bi alayhi salaam li mawlaana ibn Abbaas inna an-nabiyya sallallahu waaw min ad-dawaab an-namlatu wan-nahlatu wal-hudhud was-surrat voilà mooy mu ne yonente bi alayhi salaam dafa tere ñu faat ñett ñeent ñeent ci picc yi dafa ci dukkat picc ay picc la ak nam la ko mu njëkke ko ye doopi yëpp du ñuy picc parce que nam la mooy xorndom mu ne lool day tere ku ko faat waaw wan ak li nga xam ne mooy yi nga xam ne ñooy defaral yamb yi yamb voilà mooy yamb yi <laughs> waaw ak li nga xamante ne nii euh, mooy euh, surad hudhud euh, mooy musaa njubbu surad mooy kii la picc la boo xam ne daxmu ras bopp bi day rëy lool ak dég ba waaw ba pare am ngandi ay dunq waaw benn wàll wi day weex benn wàll wi ñuul waaw léegi nag loolu moo tax ci luñ doyal euh, xorodom dañuy tere ko waaw léegi moo imaam al yi nag mu ngi naan innama jaa fi qatli namli an naw'in min uxaas la nga xam nag lañ maye ñu faat ko ci mooy yi nga xam ne mooy yu mag lañu huwal kibaar zawaatul arjuli tuwaal ah mooy yooyu bu dee yi nga xam ne duñ lore waaye yi nga xamante ne ñoom dañuy lore bu baax yooyu du loolu la ñu leen saa saam tere mais li ñuy tere surtout mooy li nga xamante ne mooy ñëw rek tamit di faat noonu loo xamante ne ñu wax dëgg yàlla yow amaloo ko benn loru la. moo tax ci la doon indi liñ doon wax yonent boobu nga xamante ne ni euh, te xadis boobu la jiital te xadis boobu moo xadis la bu siiw mu ngi ci saxiix yi saxiixayni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne dafa am benn xorondom boo xam ne dafa matt <laughs> benn yonent ci yonent yi alayhimu salaam léegi bu yonent ba digle ca xariyatu naml bi mooy naml yo fañ nekk ñu daal di leen taal borom bi daal di wax yi ci moom ne ko waaw yow daal benn melentaan moo la matt mattu benn melentaan nga alak ci mboole melentaan eh, seen seen mbokk yëpp yoo xamante ne tusabbihu day sàbbal yàlla voilà loolu mooy boroom bi neewu ko lu tax nga ko mais mooy liñ naan euh, benn moo ko matt mu rey <laughs> lool lool la ko lool la ko lool kiiwe daal waaye nekkul ne dane euh, moom la bon euh, yonent boobu nag boroom xam-xam yi ku mel ni ñoom imaam al-Qurtubi dañ ne mooy yeneen Yàlla Muusaa la woon alayhi salaatu wassalaam <laughs> waaw voilà mu ngi noonu quoi hmm? waaye euh, du mais loolu par exemple euh, ku mel ni imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi dana loolu day koy yen ci de shar'u man qablanaa la mooy ñoom seen sharia lakk li nga xam ne moo yooyu doon na mën a nekk moo tax borom bi du lakk jëm lakk qaryatu naml mooy fi fourmilière bi la ko la ko aay la ko la ko la ko daal waxe ne reproche waaye mooy le fait que moom benn mu rey ci lépp waaw loolu waaye bu dee ñu nag suñu charia loolu moom de façon gis nañ ne yoneen saa sallam nee na jaaduwul muy faat euh, innahu la yanbaghi an yu'adhiba binnaar illa rabbun naar yellul muy faat ci li nga xamante ne nii mooy euh, Hmm? boroom muy muy faat muy muy mbugale ci safara lul boroom safara voilà kon loolu dañuy xam ne yi nga xam ne dañuy lore lool mën nañ ko fan waaw ngir lan ngir défendre jañ lorolam lool garaawul waaw loolu nag li nga xamante ne nii loolu la mais sinon ñëw nag di jàll ba ci taal hmm? loolu déedéet euh, loolu nag bokkul ci li nga xamante ne nii moom la digle waaw mooy di jël di lakk ay ay yu mel noonu ah loolu déedéet wal iyaadu billah kon lii lépp day wane kon mooy xaraam gu loolu xaraam waaye jànge nañ ci leneen mooy tiital gi ñu tiital picc mi ba mu ñëw defal yeneen saa saam ar-rahma voilà irhamu man fil ard moom lañ la yàgg wax nekkul ne yërëm leen ñi ci suuf borom bi leen féete kaw te yéegut yërëm leen nekkul ne mooy nit ñi kese xattaa sa yërmande ci bàyyi ma yéeg rab yeeg jaay janaaw yi da cee war a dox moo tax bi mu gisee picc mi eh, kii jël ay cuucam ñii ay yenn riwaay ay eh, nenam mu gis ko gis ne kii nekk na ci njàqare picc mi nii mu ñëwee di tàllal mu ñëw ne kan moo ko tiitloo ah delloo leen ko ci saase allahu akbar allahu akbar moo tax tàqali eh, rab ak yaayam loolu lu jara seetaat la voilà waaw jël ab aw xar tàqale ko ndayam noonu moo tax yooyu dañ koy xalaat nit bu nekk da war a nekk place am mais koo xam ne mu ngi dóoru juddu juddoogul nga jël yaay ji dem jaay eh, moom nag mu nekk koo xamante ne mooy eh, wiitaay boobu ak tamit le fait que gisul ndayam ak ndayam tamit xam ne am na doomam joo xam ne mënatu koo gis loolu quand nit war nay moytu yooyu quoi moo tax yeneen saa benn loo leen ko rahmatan lahaa delloo leen ko ay ay cuuca wala ay nenam ndax ni kon loolu mooy jullit kenn du ko jàngal yërëm animaux yi waaw bu dee xam ne diineem waaye bu ko xamul nag wal iyaazu billaah ñooy comporte ay comportement yoo xam ne yu sauvage la yu njaay àll la yoo xamante ne nii wal iyaazu billaah da naan nii lan lañu xam ci diine wal iyaazu billaah fu ñu gis nag ñeneen comme tubaab yi di teral yooyu ñu naan ñoo bëri yërmande aarun wanaarun washanaar wallahi gàcce la